maa salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama salatan ba'da an nazalat alayhi idaa jaa'a nasrullahi wal fath illaa yaqulu fiihaa subhaanaka rabbanaa wa bihamdik allahumma ighfir lii muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin fi sahiihayni anhaa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaquula fi rukuu'ihi wa sujuudihi subhaanaka allahumma rabbanaa wa bihamdik allahumma ighfir lii yata'awwalul qur'aan ma'naa yata'awwalul qur'aan ay ya'malu maa umira bihi fil qur'aani fi qawlihi ta'aalaa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu wa fi riwaayatin li muslimin rahimahullah kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaquula qabla an yamuut subhaanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atuubu ilayka qaalat aa'ishatu radiyallahu anhaa qultu ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallama ma hadihi alkalimatu allati araaka ahdastaha taquluha qaal jucilat lii calaamatun fi ummati ida ra'aytuha qultuha ida jaa nasru allahi walfatx ila axiri ssuura wa fi riwayatin lahu kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min qawl subhaanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atuubu ilayhi qaalat qultu ya rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam araaka tukthiru min qawli subhaanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atuubu ilayhi faqaala axbarani rabbi anni sa araa calaamatan fi ummati fa idaa ra'aytuhaa aktartu min qawli subhaana allahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atuubu ilayhi faqad ra'aytuhaa idaa jaa'a nasrullahi wal fathu fathu makkah wa ra'ayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajaa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba kon al imaamu al haafidu an-Nawawi rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xam ne ci jotaay bi génn ba léegi ci buntu bi garab gi nga xam ne moom la ñuy présenté ci toolu nit ñu sel muy eh, di ñaax ci yokk jëf yiiw fa nga xamante ne mooy jeexitalu dundu gi nit ki bu ñëwee bay jeg ab àppam ah na yokk lépp lu mu doon def te yiw na redoubler d'effort bu mu lâcher prise déedéet day gën a yokk kay gën a góorgóorlu ci jataay bi ñu génn gisoon nañ ñaareelu xadiis bi mu indi ci bunt bi mu doon xadiisu eh, mawlana ibnu abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mi xamante ne ci la ko doon wax ne Seydina Umar radiyallahu anhu lu ko doon dugal muy fekk jataay yu am solo yi mu doon jataayoo eh, ñi nga xam ne min kibaari saxaaba ñi gën a màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam fekk woon badrin minal muhaajiriin wal ansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum day nag mu ñu yëndil ba léegi di wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne borom bi wan na ko idaa wàcc na ni mu gën a redoubler waaw ni mu gën a yokkee li nga xamante ne moom la doon def waaw waaw waaw pas de relâchement amul bàyyeeku de déedéet te waxoon nañ la bi ñuy gis hadith sayna Mawlana Ibn Abbas bi radiyallahu anhu ne moom ni mu ko firee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam am na hadith yoo xam ne dinañ ko gis te wax nañ la ca Sahih Imaamul Bukhari ci bi muy tafsir kitaabu tafsir bi muy tafsir euh, idaa jaa indi na fa xadiis yooyu yëpp waxoon nañ daal imaamu an-Nawawi rahimahullah tamit dina ko indi ci bunt bi ci la ñu ne as-saalisu mu ne kon ñetteelu xadiis kantaa ñun ci ñun mooy xadiis cent quatorze waaw mooy xadiis cent quatorze ak juróom ñeenti teelu xadiis biñ tàmbalee téere bi ba mu ne an Aïcha ta mu ngi koy jële ci sayyidatuna suñu yaay Aïcha binti siddiqi radiyallahu anhuma wa ardaahuma annaha qaalat mu ne neena maa salla mësula julli rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam salaatan benn julli baada ginnaaw an nazalat bi nga xam alhamdulillah an nazalat bi nga xam ne ci la wàcc alayhi ci moom idaa jaa nasrullahi wal fath idaa jaa bu dikkee nasrullahi ndimbalal yàlla wa fath ak ubbee gi nga xam ne moom la la borom bi ubbee loolu al imaam an-Nawawi wax na ca biir ca feeba ne al fathu Makka waaw mooy ubbi gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ubbi Makkatal mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman te ubbi mu ko ubbi mu ngi e, tombe woon weeru koor gi ñu nekk waaw hmm? ci weeru koor comme Badar Badar première xare Quraysh weeru koor la woon bu laale dëgg am waaye bu mujj bu mu xare waa Quraysh muy ghazwatul fath même bu dee ñenn ñi dañ naan du ghazwa mais dëgg dëgg ghazwa la woon waaw loolu mooy li gën a xare la woon si moo tax Seydina Xaalid ibnul Waliid yi radiyallahu anhu xare na fa voilà gisoon nañ ci saxaaba yu màgg yu baax yi ki nga xam ne ku siiw ku ci génnoon àddina keroog ci xare boobale foofule ca Makka muy Kurz ibn Jaabir al-Fihri radiyallahu anhu wa ardaahu wa maa adraaka man ma ma man Kurz ibn Jaabir al-Fihri radiyallahu anhu Seydina Fihri mi keroog la faatu bi ñuy ubbi Makka fekk mu bokkoon ci soldat yi àndoon ak Seydina Xaalid ibn al-Waliid bul fàtte walla sax bu dee <laughs> innaki law shahid law law shahidti yawmal xandama id farra safwaanu wa <laughs> <laughs> <laughs> keroog foofu le fa lañ faate sayyidina Kurz ibn Jaabir nga xam moom badar bu njëkk bi badar bu njëkk moom mii moo ko waroon Kurz ibn Jaabir waaw dafa ñëw xam nga badar dafa bari badar du benn xare bi kese ah na ñetti badar am na xare badar bu njëkk bi yeneen tubaab saa saam kurzu moo ñëw kurzu mi jaabir mii ñuy wax tam faatu mujj tuub ba faatu keroog bi ñuy ubbi Makka e, e, e, radiyallahu anhu moo ñëw songu caawam Medina bi waaw def benn razzia waaw boobu badar bu bi ñuy tudd bu mag bi di siiw boobu amagul woon waaw mu ñëw song jël ci ci ci ci ci ci ci ci ci troupeau ah juru jullit rek daw yeneen tubaab saa saam yëg ko rek topp ko waaw brigade d'intervention rapide bi daal di tëb daal di jóg tey voilà xon loolu jàngawuñ ko ci GIGN GIGN ak GIGN ak waa waa Fran waa IFRAN yi déedéet loolu ku xam sunna ci sunna nga koy jànge waaw. mais waxoon nañ la a yiw na yi la yonent bay sa sam defoon nañ defee seen tojaange ga waaw ca bëccëg ga seen xabaar ba mu ñëwee mu waaw brigade yi tëbati kay d'intervention rapide yi ñu jëli leen num gën a gaaw ne leen nuus indi course mii nag moo leen ko njëkkoon a def course moom <laughs> ba mu ko defee daa ricc parce que yonent bay sa sam dafa génn waaye yow ko daq ko waaye topp ko sawaay ricc ko waa liñ ñëwee ba Badar mu ricc loolu moo tax ñu Eh, ghazwatu badr bu njëkk waaw abwa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwaan gis nga ghazwatu safwaan boobu moom la ñuy wax badr bu njëkk bi waaw ndax foofu daa ñëw ba foofu noonu badar affaire bi waa dem rëcc <laughs> ghazwatu safwaan après moo badar bi ci tegwaat moo tax mu ne wa badru qitaalin ak badar bi nga xam ne nag bu ko jaawalee Safwaan bi ma wax moo tax Seydil Haaji Malik alayhi ridwaanul Malik waxul eh, eh, abwa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu wa badru qitaalin déedéet parce que loolu day nekk répétition thème waa ji foog ne kii day répété ndeke déedéet Safwaan ghazwatu Safwaan ghazwatu Badr tamit day tudd ghazwatu Badr mais lool yonent sallallahu alayhi wasallam dafa génnoon di ko dàq kurzu kurzu rëcc waaw léegi nag après lool nag ci la nag badar bu mag bi am boobu moog waa Quraysh ak beneen bu mujj bi mam ba dolli la te waxoon nañ ko fi mooy badrunil maw'id waaw maw'idun duumat muraysi'u wal ahzaabu la tanami waaw <laughs> waaw mooy biñ joxantee rendez bi keroog Uhud bi Abu Sufyaan jàppee ne gañe nañ taxaw ca bunt ca buntu montagne ba ca suufu montagne ba doon wax ak jullit ñi ba naa Omar doon ko tontu radiyallahu anhu mu naan ko te jox jox nañ leen rendez-vous ngir wan leen ne lii nii ñu leen def tay du tarxiis gañe gi ñu leen gañe Uhud dañoo dañoo tradition dañ leen a man waaw te jox nañ leen rendez-vous at ñii di ñëw même jamono ji ñu daje Badar ñun ñu defaat leen noonu ngeen xam ne ñoo leen man ñun waa Quraysh yonent ma saa saam ni ko waaw jël nañ loolu ba mu demee Abu Sufyan waxoon nañ la dafa daw deuxième <laughs> mooy daa ñëwul ah <laughs> Ah ghazwatul fath lañ doon wax ne loolu xare am na kay voilà kon sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne masula julli maa salla rasulullah bu ñëwaatee ci xadiis bi masula julli moom dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam salaatan benn julli ba'da ginnaaw an nazalat bi alayhi bi nga xam ne la wàcc ci moom saar bii di idaa jaa suuratu nasr idaa jaa bu dikkee nasrullahi dimbalal yàlla wal fath ubbi gi mu la ubbil makka ah mu ne loolu bay saar boobu wàccee masula julli benn julli illaa yaqulu fiiha lulu yenente mi alay saat salam dina wax ci julli jëlii subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li subhana rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li waaw mu ne lii la doon wax subhanaka gàcc ngaalaamaa borom bi maa ngi fii ci say jéeg waaw aka sori moom borom boobu amul lenn lu niroog jaan waaw te aka sori li nga xam ne moom la ko ñu xamul dara di bokkaale rabbana e yow suñu boroom wa bihamdika te tamit di la sant te ci la sant kese laay jaar bu may féey di féey di ñëw ci yow waaw sa géej yi nga xam ne du jeex di la sant kese allahumma e sama borom ighfir lii yàlla nag ma eh, jéggal man sa njaam sii di seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ighfir li yal nag ma jéggal mu ne xadis bi muttafaqun alayhi ma al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj Abul Husayn ah, ibnu Muslim rahmatullah alayhi daal dina koy solo ñoom ñaar kon ñoom ñaar ñoo ko solo na ko noonu seen sëriñ al imaamu Ahmad solo na ko ak seen mbokku taaliba al imaam Abu Daawud ak beneen seen mbokku taalibe beneen al imam an-Nasaa'i mais pas mbokku taalibe ci imam Ahmad de non a bokk nañ yeneen sëriñ mais pas pas imam Ahmad ndax imam an-Nasaa'i jotewul imamu Ahmad ak ki nga xam ne imam Ibnu Maaja rahmatullah alayhi ñoom ñii ñoo solo xadiis bi ah léegi wala euh, lëkkaale bi ak bunt bi lal xam nga xadiis bi jeexawul mais nañ ko wax léegi mooy lëkkaale bi mooy idaa jaa ah, mooy saar bi mujjee wàcc ci yonent bi alayhi salaam saar bu complet waxuma aaya de saar bi mujjee wàcc ci yonent bi alayhi salaam mooy idaa jaa ba mu wàccee ci yonent bi alayhi salaam masula deñ di def li ko alquran wax li ko borom bi wax noonu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba waaw mu nekk ci waaw foncer rek alayhi salaatu wassalaam waaw te loolu mooy saar bi mujj nga xam ne wax yu bi ci la ëpp woon nu mu doon ñëw euh, bi muy waaj génn àddina saar bi mujj bi wàcc mooy bii te bi mu wàccee yonent bay sa sa bàyyeetu benn julli du farata du naafila lu dul dina ci wax kàddu yi Sayyidatu Aisha wax waaw kon alxassu fil izdiyaadi fil xayri min al xayri fi awaaxiril umr waaw waaw yokku jëf lu baax ci sa jeexitalu dund mu ne wa fi riwayatin fi sahihayn anha mu ne am na ci benn riwaaya boo xamante ne nii mu ngi ci sahihayn ba léegi anha mu ñu koy jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ba léegi foofu lan la wax na ne kaana rasulullahi sallallahu wa sallam yo xadiis yooyu yëpp nag imaamul Buxaari mu ngi ci suuratu idaa jaa nasrullah kitaabu tafsir suuratu idaa jaa nasrullah baabul foofu la ko indi anta al imaamu muslim ibnu al hajjaaj ci kitaabu salaati la ko indi baabu maa yuqaalu fi rukuu'i wa sujuud waaw buntu julli ah, buntu li nga xam ne moom la ñuy wax ci rukuu' ak sujuud voilà léegi kon mu ne nag kon mu ne kon wa fi riwaayatin fi sahiihayni anhaa ba léegi ci beneen version bu ñu soloowe xadiis bi jóg nekk ci sahiihayni bu ñu jëlee ba léegi sayyidatu Aisha radiyallahu taala anha wa ardaaha mu ne kaana rasulullahi mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam kaana dafa nekkoon mooy dafee saxoon alladi yadullu ala dawaami wal istimrar bi dig di tegtale que ne da cee saxoon mooy bi saar bi wàccee da cee saxoon continue ci wéy masu koo baax ba ni mu wujujee boroomam mu ne kaana yuksiru da doon bari an yaqula muy wax fii ruku'ihi ci ruku'am yi wa sujuudi yi ak sujuudam yi lan la doon wax lii subhaanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li yata'awwalul qur'aan waaw dañ koy répété ñetti yoon ndax yeneen la saa saa noonu la doon waxe daan répété bu doon jàngale da doon répété mbir yi trois fois waaw <laughs> voilà kon mu ne subhanaka allahumma lii la doon ay subhanaka woo bàkk naa la waaw féey naa ci say maa yow borom bi allahumma yow sama borom rabbana mi nga xam ne yow mi nga xam ne yaay allah mi nga xam ne rabbana yaay suñu borom wa tamit ñu ngi jaar rek di la sant waaw allahumma ay sama borom ighfir lii yàlla nag ma jéggal waaw fii dafa leeral ne fan la ko doon wax an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi ci ruku'am yi ak sujudam yi moo tax lii dalil bu rëy la ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër ke ci ruku' mën nañ faa ñaan ne allahumma ighfir xam nga bu dee ci ngiru Maliki yi rahmatullah alayhi mooy eh, eh, nit ki bu daa da daa ruku' du du du du du nekk koo xamante ne nii day day ñaan waaw du ñaan waaw loolu du ñaan day day day day day def rek li nga xamante ne moo rot ci sunna mais dañ naan lii itam ci sunna la rot waaw lii nii hadith sayyidatu Aisha bii mooy wane ne ah loolu mën naa nekk parce que ñoom dañu naan dañu ne moo affaire bi lenn la parce que euh, li nga xamante ne nii euh, mooy euh, ruku bi kii dafa wax ne yonent bi alayhi salaam da doon digle ñuy bàkk borom bi waaw kanta sujjóot ñuy ñuy ñuy bari loo xamante ne fajtahidu fi du'a waaw mais loolu dàqantewul ak lii waaw dàqantewul ak lii que ne bi noo kenn du ci ñaan si dañ ciy ñaan parce que bu doon lu duñ ci ñaan lii nii du ñëw waaw kon nag mu ngi noonu mooy dañ ciy ñaan kay dañ ciy ñaan te loolu day wane ne kaana bi day wane ne kon moom dafay dajoo da cee saxoon waaw ndax comme yonent bi alayhi salaatu wa salaam da ne woon euh, amma fa 'azzimu fiihi ar wa amma as-sujuud fajtahidu fiihi min ad ñoom ñu lii day wane ne kon ñoom Maliki rahmatullahi alayhi que ne rukuu ngeen màggal ki nga xam ne mu fi seen rukuu yi borom bi kanta ak ci sujjóot yi waaw kay foofu mën nañ dee leen góorlu bu ngeen waxee li rot ci sunna pare ngeen di ñaan ak lu leen neex ngeen ñaan ko waaw dañ naan déedéet loolu dàqantewul ak lii ndax dàq ndax loolu noonu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax waaye hadis bii bi nga xam ne lan lay wax lii ci fu mujj jur ndox bi nga xam ne ci la idaa jaa ñëw ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam def lii waaw kon nag ñu xam ne loolu amul amul dàq woon amul amul ab ab bëjjoo loo xam ne ak bu am diggante mbir waaw boo xam ne ak ak juu ak juwat ak juu juu amul déedéet mu ngi noonu mooy ne loolu la mooy kon ci suju ci ci ruko nit ki mën naa ñaan voilà loolu moom lu ñu yoonal la te yonent mi alayhi salaatu salaam dafa newoon ci mujju dundam comme nii ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha waxe kaana sala annabi sallallahu alayhi wa sallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhaana allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li allahumma ighfir li ak ñaan la waaw kon nag ci rukon yeeg ci sujjóot yi yëpp da ko doon wax kon nag mu ngi noonu mu ne yata awwalul qur'an soo sayyidatu Aisha ko wax léegi al imam an-Nawawi mu ne maana yata awwalul qur'an ay ya'malu bima ya'malu ma umira bihi min fi al-qur'an fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu léegi Sayyidatu Aisha li mu wax ne yata'awwalul Qur'an baat boob lu muy tekki al imaam an-Nawawi mu ne maanaa maanaawam yata'awwalul Qur'an mooy ay ya'malu day jëfe moom yonent bi sallallahu alayhi maa la nga xam ne umira bihi moom lañ ko digal fil Qur'an ci al Qur'an fii qawlihi ci wax ji borom bi wax ta'ala kawe na ca yéegul fa sabbih del sabbal bu boobaa bi xam hamdi rabbika tey sant sa borom kefe ah hmm, wastaghfirhu ta dee ko sàkku mu jéggal la voilà mu ne loolu noon nag loolu la mooy daf koo wax noonu del sàbbaal sa borom te di ko di jaar ci ko sant te di ko jéggal moo tax muy wax subhanaka allahumma wa bihamdika waaw ah léegi mu ngi noonu allahumma ighfir li mooy ni ko ko alquran waxe noonu lay def ya'mal day def yaf'alu ma amarahu allah bihi waaw li ko ci borom bi digal loolu mooy yata'awwal alquran mu ne wa fi riwayatin li muslim te nekk na ci ab beneen version boo xam ne imaamu muslim abul hajjaj abul husayn rahmatullah alayhi moom moo ko soloo bi mu soloowee hadith bi moom al imaamu muslim indi na ci beneen boo xam ne nii la lii moo fa ne te mooy kitaabu salaat ba léegi baabu mooy hadith bi ñu génn nii boo demee sax imaam muslim bi mu ci teg rëkk waaw mooy hadith numéro 484 bi mu ci teg muy 484 ba léegi ndax lépp ci sayyidatu Aisha la affaire yi la rek. léegi boobu noonu ah boobu lii la fay moom lay wax nii mu ne waa fii riwaayati nekk na ci benn version ci xadis bi ni ñu ko soloowe li muslimin ñeel al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhi mu ne kaana foofu sayyiduna Aisha dane kaana rasulullah sallallahu alayhi dana dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa nekkoon na yuksiru doon bari an yaqula muy wax qabla an yamuuta laata muy génn àddina waaw lii ak bari woon mu koy wax laata muy génn àddina waaw fanam yu mujj ak ka bari woon mu doon répété lii naan lan subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atuubu ilayk mooy subhaanaka allahumma ay gàcc ngaa laa maa sama borom sama borom boobu hamdika ñu ngi jaar rek di la sant saa su ne di la màggal ñu ngi lay sàkku bi jàll li ñuy suturaal jàll ñuy jéggal la naroon a nekk suñuy eh, bàkkaar nga ñu ci mu suturaal wa atuubu ilayka te maa ngi nii di tuub jëm ci yow borom bi tabaaraka wa taala lii nag comme daal Imaam An-Nawawi wax bi muy def Sharh Minhaj bi ne lii moom day wane ne lii kenn sibu ko di wax naan wa atubu ilayka parce que muy naan am na ci boroom xam-xam yi ah rahmatullah alayhi ne non loolu waruñ koo wax dañ koo sib quoi leen ci salaf yi quoi waaw ndax day bañ waa ji ne wa atubu ilayka ba pare mooy maa ngi nii di tuub jëm ci yow ba pare du ko def mu nekk koo xam ne day wax lu wuteeg lim def mooy yonent bi sallallahu alayhi waxul moom mooy ñeneen comme man ak yow ak keneen ak comme ci man di doon naan wa atubu ilay ilayka moom loolu du ko dañ koo sit dañ naan allahumma ighfir li wa tub alayya moom loolu la doon wax mais imaamu Nawawi rahimahullah ne loolu moom lii day wane ne kenn ko sibul waaw kenn sibu ko waaw loolu kenn kenn moo tax mu ne loolu moom falaa yuwaafaqu alayha kooku moom kenn du du dëppook moom ci wax jooju kenn du ànd ak moom ci wax jooju kenn sibu ko voilà kon nag mu ngi noonu ndax yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi nii di ñu ko jàngal nii kon nag mu ngi noonee te bu doon loolu la Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mi ko nettali au minimum dina def précision boobu voilà jàngale wu ko ngir rek wu ko ngir ñu jëfe ko la di ko roy moom alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ne lii la doon wax allah subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk qalat Aïsha Sayyidatu Aïsha ne qultu ma ne yonent bi léegi la ma doon wax ci Mawlaana Ibn Abbaas nan tekkee aaya ba déglul fii la qaala sayyidatu Aisha nee na ma ne mais ni ni ma dégg yonent bi bari ci xa euh, muy wax nii mane ko mais yaa Rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma hadhihi al-kalimatu allati araka taquluha lan mooy kaddu yi baat yi nga xam ne gis naa la seetlu naa la ahdastaha mooy euh, nga koy wax mooy pas da ko nekk loo xam ne dañ naan da nga koo da nga créer sos ko du du du du côté wax ju mel noon de mooy bi nga xam ne moom nga moom nga jàpp fan yi euh, di ko wax rek waaw lii ma gis nga koy wax boobu ba léegi fan yii nii nga koy wax rek waa kaddu yi ñooy lan xaala mooy lu ko waral mooy tekkiwul tekkil ma kàddu yi lan la tekki ci arab dégg xam na lool non mooy lan moo waral ngay def lii voilà loolu la ci jublu léegi mu ne xaala moo tax yeneen tubaab yi saa saam ne ko ju'ilat li alaamatun fi ummati ne dañ maa defal ku ko defal boromam alaamatun mandarga fi ummati ci sama xeet idaa ra'aytuha bu ma ko gisee rek qultuha naa wax kàddu yi waaw te mandarga ba mooy lan idaa jaa nasrullahi bu la ndimbalal yàlla li dikkalee ginnaaw ba ngay woote ay ati at nekk Quraysh treize ans nekk Medina ba ay dix ans nii ay fukki at nii di woote loolu lépp ndimbalul yàlla dikkal la surtout ca huitième année ba war a ay tannaasa eh, wal fat ak ubbi Makka gi nga xam ne moo am ci juróom-ñetteelu at bi mu ne loolu mandarga la boo xam ne borom bee ma ko defal digaloon ma nag bu ma gisee mandarga yooyu naa wax lii looloo tax waaw mu ne ilaa aaxiril aaya mooy wara ay tannaasa te nga gis nit ñi teg ci beneen màndarga yadxuluuna ñuy dugg fii diinillaahi ci diine yàlla jiite l'islam dundin wii nga indi te borom bi jox la ko afwaajan ay mboolooy mbooloo délégation yi jóge fu nekk waaw wufuud yi di jóge fu nekk di ñëw di embrasser l'islam di dugg ci l'islam ah bu ne ko boo gisee loolu mooy mandarga yi suñu borom nag damaa joxoon mandarga yooyu ne ma ko gisee rek fa voilà man rasulullah mu ne ma kon sabbalal bi hamdi rabbika tey sant sa borom wastaghfirhu di ko ñaan mu jéggal la suturaal la innahu ndax moom kaana masula dañ di nekk te daa xasat de nekk képp tawwaabaa nekk koo xam ne day tuubal jaamam da koy delloo ci boppam kon nag lii mooy màndarga yi léegi lii est-ce que eh, eh, waxoon Ibn Abbas ah bi ko Seydina Omar ne ah akadhalika taqulu ya ibn abbas bi waa e, e, e, muhaajiruuna yeeg lamsaar yi mag yi fekkoon badar bi leen seydna omar laajee radiyallahu anhum lam ngeen may wax ci idaa jaa nasrullahi wal fath ñenn ñi tekkee ko moo taamu ñenn ñi waxul loolu it lu ma fàttoon wax la mooy loolu tekkiwul na ñoom loolu rek lañ ci xam te ndaje jii nii boo boo seetloo ñu màgg nii imaginer woo ne ñooñu Seydina Omar di dajale Seydina Ali ibn Abi Talib nekku fa loolu boobu imaginer woo imaginer woo tamit keneen ñooñu ndaje yooyu Seydina Ousmane bokku ci waaw te imaginer woo ne ñoom Seydina Ibn Mas'ud bokkuñu ci radiyallahu anhu ñoom Seydina Talha ibn Ubaydillah Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu ñu kàndam yu mag yooyu. ñoom Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl loolu imagine woo na ñooy bokk ni tax pourtant da nekk ñenn ñi dañu koo tekki muutaamu ñenn ñi waxuñu dal am ñu ne ñun xamuñu ci beneen riwaaya loolu yow imagine yaakaar nga ne yow ku mel ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib ah Mawlana ibn Mas'ud radiyallahu anhu ñoom laaya bi liñ ci xam nag moom idaa jaa bu dikkee nasrullahi loolu wal ak yi loolu ay tan léegi mu jeex kalla waaw mooy nit wax leen ñu laaj la leen nga tontu leen tamit lu kii rek tekkiwul ne kii loolu rek la ci xam dëgg la Mawlana Ibn Abbas liñ ci wax amaana ñu bari en tout cas bu dee am na ñu koy xamoon ñooñu waxuñu wala waxuñu loolu dañoo noppi surtout ñenn ñi dañoo noppi voilà waaw te moom man de moom aw ma benn <laughs> kële. benn euh, sikki sàkk bu may am que ne loolu mu ci xam Seyd ku mel ni ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib wallahi man de loolu laa gëm wal ilmu inda Allah que ni ñoom moom loolu xam nañ loolu mais sauf que ko waxuñu mooy ñenn kenn ñenn na wax ñenn wala kenn na wax ñeneen ñi ñu noppi ñoom waxuñu tekkiwul ne di waxul mooy xamul dara wala xamul li xew sauf na Seydina Omar radiyallahu anhu ñoom it mënoon nañu comprendre lan moo tax Seydina Omar woo Mawlana Ibn Abbas bi ñu ne waaw tey ñoom itam ñu noppi bàyyi moom mu tontu tontu moom mu tontu dëgg dëgg mbir mi waaw ngir moom ngir ngir affaire dina feeñ waaw xam nga Sayyidina Ali ibn Abi kenn du ko jàngal man huwa ibn Abbas <laughs> kenn du ko ne kan mooy ibn Abbas radiyallahu anhuma ibn Mas'ud kenn du ko ne ko kan mooy ibn te mooy Abdullah ibn Mas'ud ay ibn Abbas radiyallahu anhu naka ndaxa Sayyidna Abdurrahman ibn Awf sax kenn du ko wax kan mooy ibn Abbas sauf que daa amoon laaj rek bu ko jaaxal mu laaj ko waaw comme que am na ngay doom yu mel ni moom yu am même âge am lu tax ngay dugal kii sans loolu Sayyidna Umar ne ko xam nga xam ngeen ko de xam ngeen euh, tomb waayam de bu ñaw ak xam-xam ak jegeeg yonent bi alayhi salaam dinaa leen wan nag lu tax waaw loolu kese la wo mais tekkiwul na ñoo maase ñoom xamuñ ci aaya bi lu dul idaa jaa boo dikkee nasrullahi ndimbalal yàlla wala fat ak ubbi gi ñu ubbi Makka war a ayta naas la gis nit ñi yadxulu na ñuy dugg fii diinillahi ci diini yàlla ci afwaajan ay mbooloo fa lam bi sabdala bi am bi rabbika di sant sa borom rek wa astaghfiruhu te di ko ñaan jéggal innahu ndax sa borom kat kaana masula den di nekk tawaaba kaana nekk na te du den di nekk tawaaba nekk koo xam ne day tuubalaa te di tuubal jaamam yi ne loolu moom wax dëgg yàlla moom <laughs> <laughs> lañ la ëpp loolu voilà kon nag moo noonu kon Mawlana Ibn Mas'ud eh, Ibn Abbas radiyallahu anhu la la doon wax bi ko Seydina Omar ne yow ndax eh, ñi ki ñi jot a wax wax wax mu ne déedéet mu lii xam nga lan la mu ne lii dafa nekk lan la waxoon eh, la qultu huwa ajalu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam a'lamahu qaala idaa jaa nasrullahi wal fath wa zaalika alaamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika astaghfiru mu ngi naan ne ko lii nii bu amee mooy lii mooy sa mandargaay sa sa àpp jege na bi nga wóor a wuyu see loolu yonent bi alayhi salaam ci boppam moo ko wax ci hadiis Sayyidatu Aysa bi waaw Mawlaana Ibn Abbaas moom dégg na ko ci ci ci rek aaya yi noonu waaw nga xam-xam waaw benn mistaat lay doon. allahu akbar moo tax mu ne ah kon nag yonent bay saa saab lii la tontu sayyidatu Aisha radiyallahu anha ah, borom bi ne mooma ju'ilat lii alaama dañ maa defal mandarga fii ummati ci sama xeet idaa ra'aytuha bu ma ko gisee qultuha ma wax ko ma wax kàddu yi nga dégg may wax mooy te mandarga boobu mooy idaa jaabu dikkee nasrullahi gis nañ ko sànq wal fath ba ni aaya bi jeexe ila aaxiri suura ba ni saar bi jeexe mu ne wa fii riwaayatin la am na ci beneen riwaaya boo xam ne ba léegi bu kan lahu waxul lahaa de mooy imaamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhi foofu riwaaya boobu lan la wax mu ne riwaaya boobu dane moom sayyidatu Aisha wax ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa dafa nekkoon yuksiru min qawli doon baril lu mu doon wax waaw bari loon na te loolu ba léegi ci buntu bi ñu wax kitaabu salaa baabu maa yuqaalu fi ruku'i wa sujud waaw hadith yi imaam muslim foofu la leen indi mu ne kaana nekkoon na rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yuksiru doon bari min qawli ci waxu subhaanallah gàcc ngaalaamaa yàlla bàkk naa borom bi wa bihamdi tey koy sant kese di jaar ci cantam di ko sant ko sant wa astaghfirullah te maa ngi sàkku njéggal borom bi wa atubu ilay te maa ngi tuub jëm ci moom qaalat sayyidatu Aisha nee na bi ma yonentu Yàlla saa saam li mu bari lee di wax li qultu xam nañ kon kañ la ko doon wax mooy ci mujj ak dundam ndax saar bi nga xam ne ci la mandarga mi nekk biñ ko defal mooy idaa jaa mooy saar bi mujj bu wàcc ci alquran nee na qaala ma ne ko qultu ma ne ko ya rasulallah mais ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam araaka tuksiru min qawli subhanallah wa wa atubu ilayhi ma ne ko mais yow ndawal yàlla man bari naa lu ma gis fan yii de ngay baril baril naa lu ma la gis ngay ngay baril di wax min qawli ci wax subhanallah waaw gàcc ngaalaamaa yàlla wa bihamdihi ñu ngi koy sant di jaar di ko sant moom dong astaghfirullah maa ngi tuub ci borom maa ngi jéggalu borom bi di sàkku ci moom jéggal wa atubu ilay di tuub di dellu ci moom fa qaala nee na saasaam ne ma axbarani rabbi mu ne sama borom de man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ma xabaare anni sa ara alama kene man de dinaa gis mandarga waaw fii ummati ci sama xeet waaw xeeta bi mu doon woo ñu koy bañal dina am jamono buñ la dikkalee di jóge fu nekk di wutsi dëkk ya tëju woon ci yow comme Quraysh gi xol ya tëju woon borom bi ubbi ko mandarga yooyu yëpp amee na nga wax lii loolu la naan ah sama borom de moo ma xabaare te ne dinaa gis mandarga ci sama xeet fa idaa ra'aytuha bu ma gisee mandarga yoo yële signe yoo yële ah aksartu min qawli subhaanallah naa baril bu boobaa min qawli ci wax subhaanallah maa ngi bàkk boroom bi tabaaraka wa taala ah ngaalaamaa moom wa bihamdi te di ko sab sab di ko sant kese astaghfirullah maa ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu jéggal ma wa atubu ilayhi may tuub jëm ci moom nee na sayyidatu Aisha ne faqad ra'aytuha mu ne yonent bi saa saam ne ma faqad ra'aytuha mandarga googu nag gis naa loolu mooy lan idaa jaa nasrullahi wal fath mu ne idaa jaa te loolu mooy bu dikkee nasrullahi ndimbalil yàlla wal fath ubbi gi ubbi ak ubbi gi léegi al imaamu Nawawi mu ne fatxu Makka fatxu boobu mooy fatxu Makka ubbi gi ñu ko ubbil Makka xol yu tëju woon borom bi ubbi ko ubbi dëkk ba waaw mu ne war ay tan naasa te nga gis nit ñi yadxulu nañuy dugg fii diinillaahi ci diini yàlla ji soobu woon min bii lislaam l'islam afwaaja ay mbooloo mbooloo fa sabbih naga sabbal bihamdi rabbika di sant rekk sa borom tabaaraka wa taala wastaghfiruhu ta del sàkku mu jéggal la de dëgg kaana nekk na tadu dañ di nekk tawwaaba kuy tuubal jaamam di ko delloo ci boroomam léegi lii nii euh, lii la euh, imaamu Nawawi indi rahimahullah waxoon nañu nag waxoon nañu euh, sànq daam lu ma dem bay wax ma ne xaaral ma jeexal xadiis bi far fàtte ko lu jëm ci xadiis bi allahu akbar bon waxoon nañ lëkkaale bi ak bunt bi mooy kon lii lépp ci jeexitalu dundu yonent mi alayhi salaam ci la bari di wax yii nii ci la bariloon moom alayhi salaatu wasalaam doon répété kaddu yi di sàkku boroomam ak fi mu ah, di sàkku boroomam ah di sàbbal boroomam di ko di ko sant kese tey ñaan ñu jéggal ko voilà loolu lañ bëggoon a mooy jéggal gi nan la jéggal ay bàkkaar loolu waxoon nañ ci leeraloon nañu ko ah taxawoon nañ ci leeraloon ko walillahi alhamdu wal minna moo tax jarul ñu ciy taxawaat di ñëwaat voilà loolu moom gisoon nañ ko moom ci biir téere bi nii leeraloon nañ ko euh, jëlaloon nañu ay wax voilà kon nag ay ay ay simili simili voilà kon nag insha allahu taala mooy la nga xamante ne du bàkkaar comme ni nga xamante ne moom lañu ñu xamee bàkkaar ni waaw ba waxoon nañ la parce que loolu dafa bokk ci pas-pasu jullit que yeneen yonent yi alayhi salaam ay ma'sumun lañ borom bi moo leen ñoŋal ci ñuy def bàkkaar waaw kanta dinañ def bàkkaar bu ndaw ak loolu ñenn ñu naan loolu mën naa possible loolu kallaa summa kallaa mukk ñuy def bàkkaar ne ne ne ne même bu dee bi dina ndaw loolu amul ci ñoom waaw loolu borom bi moo leen ci ñoŋal kon nag mu def léegi lim naan kon nga wastaghfir li dambika yooyu suñu borom naan ko jég eh, ñaanal njéggal sa borom ah waxoon nañ ne ñenn ñi naan noo mooy jéggalu eh, bàkkaaru jullit ñi ñu ne déedéet waaye walil mu'minina bi ñu ci dolli nag jéggalal say bàkkaar ak ñaanal borom bi jéggalal say bàkkaar ak ci wëy ngëm yàlla yi kon kay mooy du seen bos ñenn ñi ne lool looy xasanaatul abraari sayyi'aatul muqarrabiin voilà mooy yonentu Yàlla saa saa fi muy àgg jamono ju nekk day gën a xam boromam te saa ca gannaaw day mel ni loolu defe woon naa def mbir mi euh, mate ñu gën a mate loolu noonu ci lañ ko naan li jéggalu ci voilà léegi am ñeneen ñoo xam ne leneen la ñu wax euh, te loolu waxoon nañ la amaana mooy li gën a dëgër ko wax bii it bi dëgër na mais bi gën a dëgër insha allah mooy ne mooy borom bi moo koy suturaal ndax daa wax as-satru euh, fil uyubi ak anil uyubi waaw mooy da ngay nekk ci bàkkaar yi borom bi ñetti bàkkaar borom bi di la suturaal waaw ba kenn du ko du la gis kenn du la ci gis kenn du la ko xame yàgg sa borom kese la lool mooy moo la sàng mbalaanum kiiraay am yoo xam ne as as satru anil uyubi wa anil junub mooy muur la suturaal la ba yow bakkaar yi dalay sori anil uyubi dalay sori voilà loolu nag moom la defal yonent bi saa saam loolu la naan ko ñaanal ma jéggal la la naroon a nekk say bàkkaar mu lay gën sori kon nag loolu la kon ci kaw noonu kon ci la hadith bi gis nga imaam.